ba njëkk mooy mënta bàyyi ree ji su ma nee bàyyi ree ji moom day dagg daldi gaaw tàmbaliwaat ànd ak ilimaan ji nga teg ca waxtoo bañ a xat ba nga xamee ne bu ànd ak ilimaan ba sëlmal moom muy julliwaat du am ci waxtoo ab rakka bu ci loolu amee na daldi dagg ba ca topp mooy mu bañ a reeloo ña ca des bu fekkee ne moom mënta bàyyi ree ji te buñ ko nee ñëwal ci julli gi dana reeloo ñi ci des ñëpp mbaa ñenn ña kon day war a mu daldi dagg julli gi te génn dem fi saasa bala yàq julli gi ña ca des kon jàppal ne su naree reeloo keneen rek daal di war a dagg julli ga te daldi di génn bi ci mujj nag mooy julli ga bañ a doon julli jumaa bu dee julli jumaa moom li ci bu la rawee fii doo ko mën a am feneen bu julli ga dee julli jumaa moom lu waxtu wa yaatu yaatu ndegam mën naa bàyyi reej rek na daldi bàyyi ree ji dagg julli gi daldi yéenewaat tàmbaliwaat tàmbali gu yees dafa mel ni daal su fekkee mënta bàyyi ree ji moom te bu reyee rek noonu di dana reeloo keneen rek daa war a dagg daldi génn ndax yàq julleem doy na waaye yàqaale julli ña ci des moom ëpp na mu ne nag koo gis muy julli di ree moom day ku sàggana sàggan di fooyee julli nga xam ne julli gi soxalu ko nde ku gëm yàlla dëgg-dëgg moom bu taxawee bay julli day fàtte lépp lu bokkut yàlla xolam génn ci àdduna ak li ci biiram mu teewal ci xolam màggaayu yàlla akuk rëyaayam ba mujj xolam day lox tiit ndax rek wekk bu wekk yàlla ñu yàlla moom noonu lañuy jullee loolu nag kon moom la jullit bi war di jéem kem kàttanam tey ñaan yàlla defal ko ca tawfiq wala che di dara àllahi di ko war fi tabasumit ci muuñ bu muuñee rek yem ci waaye reg amul kàddu dara waru ca waaye nee nañu su muuñ ya baree kat dañuy jàpp ne jëf na jëf yu bare ci julli gi julli gi daal yàqu moo tax mat naa seetlu boo bukkaawul xaas yi jooyuk aj ragal yàlla fi salaati ci biirub julli moo ko tafaru la kuy di jooy jooy goo xam ne ragal yàllaa tax moom jëgg nañ ko ko dara nekku ca noonu la waxe waaye dafa aajowoo teqale su dee jooy yoo xam ne àndut kàddu moom du yàq julli ga moo xam moo ko coobarewu mbaa da ko rëcc moo xam ragal yàlla tax wala musiba tax bu dee julli nag jooy jooy yu am kàddu dañ ko yemaleeg wax su ko tayee rek julli ga yàqu su fekkee njuumtee tax nag te ëpput kon na sujjóot baax de salaam su fekkee daa jéggi dayoo nag ba tey kon la mu doon doon ak juum mel ne ko fàtte woon ci julli la nekk du tee julli ga yàqu wa man am sata ku xerawlu maanaam ku noppi pat li mutahaddisin ngir aji nettali bi aji xibaar xalilan tuuti fala shay'a di dara alayhi di ko war boo dee julli dégg kuy nettali nga ne teg ne pat déglu ko tuuti loolu dara nekku ca waaye nag loolu mu ne déglu ko tuuti mat na cee xool bu baax a baax ci takk-takk daal moom man nga ne boo dee julli am koy nettali moo xam yow lay nettali moo xam keneen lay nettali nga ne teg rek déglu ko waaye yeggut kon dara nekku ca waaye nag boo ko dégloo lu yàgg lool rek julli nga yàqu doonte sax njuumtee tax na fàtte woon ci julli nga nekk xëy na la muy xibaar yitteel la du tey boo ko dégloo lu yàgg rek ne tekk di ko déglu bu yàggee rek moom tam yàgg lool julli ko a yàqu su fekkee ne nag daa diggu doomu yàggut ñàkkut yàgg daa diggu doomu rek kon bu fekkee njuumtee tax da ngay sujjóot baax de salaam waaye bu fekkee yaa tey ba tey julli ga day yàqu moo tax saraa bële di wax naa fa in taala jiddan batalat walaw sahwan wa in tawassata sahwan sajada wa amdan batalat wa man qaama ku jóg min rakxatayni bàyyi ko ñaar rakka qabla julloo si njëkk toog fa in tadakkara ndeem fàttaliku na qabla an yufaariqa ci njëkk muy teqalikoog al arda suuf bi yadayhi ci yaari loxoom wa rukbatayhi ak yaari batiwoomam rajaxa kon mu dellu ilal juloo jëm ci jataay ba wala sujooda te deet sujood alayhi di ko war wa in faaraqaha ndéem teqalikoo naak suuf tamaada mu wéy wala te du dellu si wa sajada te mu sujood xabla salaami njëkk sëlmal wa in rajaxa ndéem dellu na nag ba'dal mufaaraqati ci gannaaw teqalikook suuf wa baadal xiyaami ak gannaaw ba mu jógee ba taxaw saahiyan mbir mu muy aji juum aw amidan wala muy aji tey saxaat kon wér salaatuhoo julleem ga wa sajada te mu sujjóot ba salaami ci gannaaw sëlmal su amee ñaari rakka dañ koy diggal mu toog foofa taaya taaya digg taaya jëkk jooju waxoon nañ ne sunna la moo ko jotaayam su ko fàttee nag ba tàmbalee jóg jëm ci rakkam ñetteel ñu seet ba xam ay loxoom ak ay bëti woowam yépp jóg na ba dara leeratu ci suuf walla am na ca luy laal suuf su fekkee tàmbali naa jóg waaye ay bëti woowam ak ay loxoom am na ca luy laal suuf ba tey bu ko fàttalikoo kon na daal di delluwaat toogaat ndànk rek taaya jóg jàll dara du ko ci war ndax li mu ne yëkk rek tàmbalee jóg waaye ay loxoom ak ay bëti woomam ngi doon laal suuf mbaa am na ca lu ca doon laal suuf kon na toog rek daldi di taaya jóg jàll sujjóot waru ca dara waru ca mu des nag bu fekkee ba mu koy fàttaliku fekk na ay loxoom ak ay bëti woomam dara laalatu ca suuf kooku nag ñaari xaaj la mën naa am àggagul ci taxaw jonn muy benn mën naa am itam mu jóg ba taxaw jonn door a fàttaliku ne moom kat weesu na taayi digg yooyu yaar nag dañu ne ñoo yemoo ba mu jógee ba taxaw te agul ci jonn ak ba mu jógee ba taxaw jonn ñoo yemoo day jàll rek jàpp ne bàyyi na taaye digg su ko defee nag su jóotal ko xabla salaam loolu nag mën naam nga jàng ko nii ba noppi ba xam ko te boo dee jiite ñi nga àndal daal lay juumloo ndax dañoo miin boo amee ñaar toog foofu taaye ba nga xamee ne soo ko deful rek buñ la gisee nga taxaw jonn ba tàmbalee jàng it du tee ñu lay sàbbaal ñoom war la ne la dellu si ndax yaa ngi jël taaye digg waaye yow miy jiite yaa war a xam loola xam ne dañ laa digal dangam xas nga tàggale kook suuf nga jàll rek te sujjóot qabla salaam wax ja gën wóor nag mooy moo xam dem na ba taxaw jonn moo xam àggutoon ci taxaw jonn bu dellu see taaya door a jàll itam ci julli ga du tee julli ga moom baax na day sujur rek bax de salaam am na nag ñu ci indi ak teqale wax ne bu fekkee moom demoon na ba taxaw jonn jonn warutoona dellu si su dellu ngir fàtte rek moom julli ga du yàqu waaye su dellu te tey ko mbaa ñàkk xam waral dellu si am na kon ñu ne julli ga day yàqu teew la ñuy sukkandikoo moom mooy julli ga moom du yàqu wa man nafaxa ku wal fii salaati yi ci julleem nga saahiyan mbir muy aji joom sajada kon mu sujjóot ba àdda salaami ci gannaaw salmal wa in dem nekk na amidan di aji tay ko batalat kon yàqu salaatuhoo julleem nga kuy julli ëf ak gémmiñam moog wax rek ñoo yemoo bu fekkee ne dafa julli ëf ak gimiñam te moo ko tey julli gi day yàqu bu fekkee njuumtee tax nag mu sujjóot bax salaam mu des nag julli wal ak bakkanam wal ak bakkan moom di yàqu julli lu may da koo def rek ngir fo su dee julli di wal ak bakkanam jublu ca fo bu baree rek julli gi yàqu wa man atasa ku tisli fi yi julleem ga fala yastaxilu kon du soxlawoo du yàlla mu yittewoo bilhamdi ci sant yàlla wala yaruddu te du delloo xalaaman ci ka nga xam ni ne chammatahoo ndokkeel na ko wala yu chammitu tey du ndokkeel xaatisan aji tisli fa in hamida dem sant na nag allah yàlla falaasee di dara allahi di ko war kuy julli tisli taamu wu ñu wax la ko tisli daan wax te mooy alhamdulillahi rabbil alamin li mu nekk ci julli rek moo gën a yitteel na nekk ca loola kon bu dee julli tisli bu mu jekki di sant yàlla naa alhamdulillahi rabbil alamin su fekkee ni am na ku ko ndokkeel ndokkeel ko tisli mooy boo déggee ku tifli ba mu wax alhamdulilahi rabbil alamin da koy wax ne ko yarhamukallah yal na la yàlla yam loolu mooy ndokkeel ku tifli dañuy sopp nag moom ma tifli biñ ko waxee yarhamukallah mu waxaat kooka yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala yaxfirullahu lana walakum wala mu boole yaar yëpp mën nag boo dee julli boo tislee bul wax alhamdulillah di sant yàlla bu la kenn ndokkeelee ne la yarhamukallah bul ko wax yahdikumullahu wa yuslihu baalakum mbaa lu koy nuru mu ne nag boo julli woon tisli sant yàlla wax alhamdulilah nag dara du la ca war li moytu nag mooy yow mi julli nga dégg keneen tisli nga daal di koy wax nag yarhamukallah kooku moom borom saraay bi daa wax ne boo dee julli dégg keneen tisli nga wax ko yarhamukallah daal di koy ndokkeel su fekkee ñàkk xama tax wala yaa ko tey julli ga day yàqu wa man tata aba ku belbeli fi salaati ci biiru julli sadda mu sakk faahu gimiñam nga wala yam fusu te du tifli mbaa du wal illaa fi saw bihi ndare ci mbalaanam min xayri ixraaji xoroofin ci lu dul génne ay araf boo dee julli belbeli dañoo bëgg nga jël sa loxo teg ko ci sa gimiñ kon loolu ak sopp la boo dee julli di belbeli nga ub sa gimiñ ci sa loxo ndeyjoor moo xam ci biir loxo bi la moo xam ci bitti loxo bi la ndegam ndeyjoor bi la bu dee càmmoñ ba nag moom nga ubbi ko bitti loxo càmmoñ ba te bañ koo ubbe biir loxo càmmooñ ba bu belbel gi jeexee itam nga daldi jàll rek jàng am na ñoo xam ne bu ñu belbelee ba belbel ga jeex dañuy tifli tifli yu ndaw mu ne nag su belbel ga jeexee bul tifli tifli yooyu mbaa boog da koy def ci sa malaan te fexe ba aw araf bañ a génn lu mel ne tëf bu ko defee rek julli gi yàqu loolu sax la jëmmi yaxub téere bi waxe waaye saraaj moom day wax ne su bilbil bi jeexee da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng waaye doo sañe sax tifli tifli googu doonte ci sa malaan ngay tifli ak doonte sax wenn araf génn du tax nga sañ ko noonu la sara bi waxe moom moo tax mu naa fa iza zala anhu at sharaha fil qiraati min xayri nafsin wala yanfusu wa huwa fi salaati xilaafan li zahiril musannif waaye nag julli ci boppam nag tifli dafa am àtte boppam boo xam ne mën nga koo ber bañ koo booleeg belbeli gim ko booleel jàpp nañu ne boo dee julli te aajowoo tifli ndax lor yi daa bari ci sa gimiñ kon man nga yàbbi lor yi ndànk dem bañ am kàddu dal ne tëf bu mu ci am wax ji gën a wóor nag mooy su demee nii nga xam ne tifli ga da ko aajowoo ndax lor yaa bari ci gémmiñam mu fexe ba yàbbi rek noonu lor ya ci ay yéreem waaye amul kàddu kooku du aajowoo sujjóot bu tiflee nag léegi am kàddu moom dañuy seet bu fekkee ne dafa juum rek wax ja na a wóor mooy day sujjóot ba ànd waaye du yàqu su fekkee nag tifli ga am na kàddu te moo ko tey mbaa ñàkk xam a tax kon julli ga day yàqu moom la salaa bale di wax naa wa in kaana bi sawtin fa in kaana sahwan sajada lahu xalal mu'tamad wa in kaana amdan aw jahlan batalat wa man shakka ku sikki sàkka fii hadasin ci am toj aw najaasatin wala sobe fata fakkarate mu xalaat fii salaati yi ci julleem nga xalilan tuuti tumma te yaqana topp moolu at tahaarata laab ga falaashe addi dara allahi di ko war su dee ne laata muy tàmbalee julli gi jàppoon na ne moom am nag laab te itam sobe nekkul ci moom ba mu ba ci biir julli ga nag muy sikki sàkk ndax am nag laab walla déet niki wala muy sikki sàkk ndax sobe nekk na ci moom wala déet kon bu fekkee loolu yëggut mu daal di koy wër ne am nag laab te sobe nekkul ci moom kon diir boobee mu sikki sàkk du wàññi dara ca julli ga ni boroom saraa bi waxee sax moom da ci indi ak jàpp na loolu wax ne moom dagam laata muy tàmbalee julli rek dogu woon na ne amee na ak laab te it sobe nekkul ci moom kon bu nekkee ci biir julli gi di ca sikki sàkka day yooyu rek moom doonte sax dem na ba sëlmal waaye gannaaw bi wóor na ko ne amoon nag laab booba rek te sobe nekkutoon ci moom rek kon julli ga baax na mel ne kon moom bu xalaat yi yàggee wéy di sikki sàkk bu sëlmalit waaye gannaaw ba am na ci lu ko wóor rek ne amee woon nag laab te soo nekkutoon ci moom rekk kon julli ga baax na su amaatee lu wóor nag ne moom kat amee ak laab nit ki amee am jàpp ba gannaaw ba mu wóor ko ne aman na sobe wala na mu doon sikki sàkkaa rekk moo wéy ba tey xamaatu ca dara lu wóor kon nag julli ga yàqu na faaw da koy julliwaat wa ma nil tafata ku geestu fi salaati ci ak julli saahiyan mbir mu muy aji joom falaashe addi dara allahi di ko war wa in taamada ndem tay na fa huwa kon moom makruuh lu ñu sib la wa in istadbara ndem wan na gannaaw al qiblata qibla xataxa kon mu dagg asalaata julli ga julli geestu ci wetu ndeyjoor mbaa ci wetu càmmooñ bu fekkee ne teyu ko dara nekku ca teyit sibuñu ko waaye nag bu fekkee ne moo ko tey moom daañu ko sib du tax sax ñu sujootloo ko waaye rek ndegam moo ko tey julli di geestu moom def na lu ñu sib su fekkee ne nag daa weesu geestu ndax daa dem ba wan gannaaw la nga xam ne ay tànkam wëlbatiku na sax wan gannaaw xibla kon moom julli ga day yàqu ndax bàyyi na ab sart bay tax julli gaa wér te mooy jublu xibla wa man salla julli bi xariirin ci sooy aw zahabin wala wurus aw saraqa wala mu sàcc fii salaatin ci biirub julli aw nazara wala mu xool mu xaraman luñ araama la xool foofu kon moom xaasin aji mooy la yàlla wa salaatuhu te julleem nga saxiixatun aji wér la julli xoolu araam wala nekk ci biiru julli sàcc góor jigéen ñoo ci yemoo ku ko def rekk def na lu araam waaye nag du tee jëmmi julli ga moom wér na xëy na du ci am tuyaaba tax julli ni màggee ku dem bay julli di sàcc ci biir julli gi mel ni dend kenn tafu ko mu jël nekk ci ay poosam mbaa tey ko xool lu araam day mel nekkoon kon bëggul sax tuyaaba ci julli gi waaye daal jëmmi julli ga ba wér na kenn du ko waxal ne julliwaatal ba tey yére sooy ñu koy wax suwaa ak wurus dañ koy aaye góor jigéen moom sañ naa sol sooy sañ naa takkaayoo lépp lu ñuy takkaayoo ci wurus waaye bu dee góor nag moom dañuy araamal ci moom yére sooy ak takkaayal wurus bu ñu nee sooy nag sooy ba nga xam ne moo cosaanu lañu wax ne moo araam waaye néewuñu yére yi nekk suwaa rek dal nay doon sooy bi araam déedéet sooy bay cosaan rek moom lay wax góor nag bu julli woon sol yére yu sooy yooyee nga xam ne moo araam wala mu takkaayoo lu bokk ci wurus ko it def na lu araam waaye jëmmi julli ga ci boppam moom wér na kenn du ko wax ne ko julliwaatal wa man xalita ku juum fil xiraati ca njàng ma bi kalimatin ci ab baat min xayril quraani bu bokkul ci alquran mooy rek min xëyri quraan bokk ci lu dul alquran sajara kon mu sujjoot ba ànd salaam yi ci gannaaw sëlmal wa in kaanat ndem nekk na min alquran di bokk ci alquran fala sujjooda def sujjoot àllahi di ko wara illa an yataxayyara ndare bu dafa soppiku allafzu baat ba aw yafsuda wala yàqu almahna mahnaama soo jàngee nag illa an yuxayyira ndare bu dafa soppi al lafza baat ba aw yufsida wala mu yàq al maxnaa maxnaama ko it du soppi dara ci maxnaa mi fayas judu kon dana sujjóot ba xadda salaam yi ci gannaaw sëlmal kuy julli ba muy jàng nag mu juum wax loo xam ne dëkkul foofa dañuy seet bu fekkee lam juum ba wax ko bokkul ci alxuraan moom kon na sujjóot ba xadda salaam mu mel ni rek ku doon julli wax te tawu ko rek day sujjóot paxade salaam su fekkee juum na lam wax dëkkul foofu waaye nag ci alxuraan la bokk kon ñu seet ba xam ndax loola soppi na baat ba wala maanaama walla déet bu fekkee ne njuumte la soppi na baat ba wala mu yàq maanaama kon na sujjóot paxade salaam waaye bu fekkee ne lam juum ba wax ko ci alxuraan la bokk daa dëkkul foofu rek te it soppiwul baat ya yàqul maanaama kon du aajowoo muy sujjóot wa man naafa ku gëmmeentu fi salaati ci biirub julli fala sujjóoda def sujjóot àllahi di ko war wa in saqula ndem diis na naw mu hoo nelawam ya ahaada mu war a baamu asalaata julli ga wal wudu ak njàpp ma kuy julli gëmmentu ba mel ne ku xaw a nelaw ndegam nelawee dafa woyof nga xam ne lu yëngutu rek mu yëg ko kon dara nekku ca julli ga baax na te du aajowoo sujoot su dee julli nag nelaw bu baax ba nga xamee ne ku wax ba xumb du ko dégg kon moom njàpp ma yàqu na julli ga yàqu ndax dañ ne njàpp ba noppi nelaw nelaw yu diis bokk na ci tooñ njàpp kon nag njàpp ma day yàqu julli ga yàqu wa aninul maridi bindik aji tawat moo ko lu ñu jéggale la wat tanax nuxu xaddamiku lit daroorati ngir lor moo ko lu ñu jéggale la walil ifhaami ngir ak déggale ngir ak xamle maanaam mënkarul lu ñu sib la wala tabbatulu waaye du yàqoo asalaatu julli ga bi ci moom ku tawat di julli tax koy binnee ka wonk jégal nañ ko ko ndax loro ko waral julli nag xaddamiku moom su ko defee ngir aajo mel ne baatam daa xaw a fot mu xaddamiku ngir mën a wax bu baax loolu moom bu fekkee muy jàng faatiha xaddamiku ga mënta ñàkk ndax war naa jàng faatiha njàng mu wér bu fekkee weesu na faatiha ja nekk ca saar wa muy sunna daañu sopp mu xaddamewu ndax mën a jàng saar wa njàng mu leer ba tey sax bu xaddami ko xaddami goo xam ne ajuwu ci julli gi waaye ngànta ko waral ni ki daa am kuy nuyoo mu xaddami koon ko ne ko daay julli baa day jullee fu lëndëm am kuy ñëw mbañ mu daal ci kawam nag tax mu xaddami ko yooyu sañes na ko sujjóot waru ca dara waru ca julli ga baax na bu xaddamiku nag ak xaddamiku boo xam ne ngànt waralu ko nag ci lañ am bu wute nee nañu Maalik da caa wax yaari wax benn ba dane julli ga du yàqu benn ba mu ne su ko teyee julli gi yàqu su fekkee ne dafa juum rekk day sujjóot bax de salaam ni borom téere bi waxe nag mooy su xaddamikoo ngir aajowoo xaddamiku daal jëgal nañ ko ko te kenn sibu ko bu xaddamikoo nag fekk du aajowoo xaddamiku waaye da caa bëgg xamle ne damay julli mbaalu mel noonu kon def na lu ñu sib ak lu mën am sujjóot du ca am te julli ga du yàqu wa man naadaahu koo xam ne woo na ko ahadun kenn faqaal te mu wax la ñeel ko subhanallah kuriha kon sibeef ko wa saxaat te wér julleem ga boo dee julli am ku lay woo nga daal di ne subhanallah bëgg ko wan ko damay julli moo tax mënuma laa nuyu kon nee na def nga luy wisit waaye julli gi moom wér na te du aajowoo sujjóot dafa mel ni sax ñenn ñi dañuy wax ne siguñu ko ndax hadis ba dane man naabahu shay'un fi salaatihi falyaqul subhanallah nga xam ne kon boo dee julli wax subhanallah ngir yitte moo xam daa aju ci julli ga niki ki lay jiite moo nar a nga wax subhanallah dal di koy sàbbaal mbaa boog bëgg xam leen rek ci julli laa nekk lu mu ci mën doon rek julli ga wér na te aajowoo sujjóot tey dafa mel ne rek sibuñu ko moom mi taalif nag ak sib la ca wax wa man waqafa ku gàtt